wa zilna wa nahnu bi Mina ñu ngi ci su ñu ngi ci xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul kamaal wa tamaam muy xajjatul islaam di xajjatu rasuulillah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ci suñu jotaay bii ñu génne bi xamdillahi wa minnati agsi woon nañu ci gisoon nañu watu gu yonent bi sallallahu alayhi wasallama watu woon bi nga xam ne ci la sànni jamra yi ba pare te Ma'mar ibn Abdillah anhu daldi woon woon koy wat mu daldi séddale karaw gi jox ko seydina abu talha zayd ibn sahl al ansaari yu di bàyy jiitlewu seydina anas ibn maalik radiyallahu taala anhuma wa ar wa ardaahuma mu jox li ci ëpp seydina abu talha ginnaaw ba mu ko joxee bu ndejoor bi ne ko mu séddale ko bu càmmoñ bi mu daldi koy jox ñoom seydina abu talha lool moo tax njabootam ñu yoroon karaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag quelques générations lañ ci teg rek loolu daanaka gisatuñu ko waaw ay karaw yu ndaw ci dese woon ba ni nga xam ne noonu lañ ko gisatu loolu nag bokk na ci liy gën leeral la fausseté ñàkk saxuk loolu ñuy wañ ne ci réseaux sociaux yi ay quelque karaw ak jaaseeg dàll naan lii mooy karaw moo doon karawu yonent bi sallallahu alayhi wa lii moo doon dàllam moo doon jaaseem kullu hada laysa bi bi bi saxiix lii lépp dara wiru ci loolu lépp dara saxu ci waaw nga gis nit ñi yéemu masha allah ñenn ñi dugg yi ay transe ak kullu hada la yooyu yépp warul mooy lool ñuy wane naan karaw yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi turki xaw ma fan ak yooyu fii lañ ko def ak gaa yi garder ko précieusement loolu moo amul loolu moo saxut ñi ko amoon seen famille ci génération yu yàggul rek da gi karaw yi gisatuñu ko woon léegi nag nan la ñuy mën a ñëwee daan ñun ñun ñuy saxal karaw boo xam ne ne lii mooy karaw yonent bi alayhi salaam di ci yéemu li ñu war a yéemu kay te war cee ne mooy njàngaleem li nga xam ne leeru ñu ci yéemoo ko tombé trans hein ñii di daanu yësi parce que gis nañ nee nañ mooy karawu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci loo xam ne dara saxu ci mais li sax ci moom muy sunnaam sii ñu ne ko fi dégg ni dege waaw waxuma la rek yi nga xam ne moom la fuqaha yi naan lii sunna la mais yi nga xam ne farata la sax ñoo ko dàqa rey gisu karaw di ci yéemoo ko tëb di wane suñu mbëggeel guñ sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam déedéet loolu du du du signe mbëggeel waaw saxalal bala ngaa yéemu bala nga yéemu ci dara na sax ne am na waaw mooy bari na yu ñuy yéemu yoo xamante ne mooy dafa saxul dafa amul sax waaw yoo xam ne dañ koy nettali naan diw ko jële fii diw lii mooy téereeb diw bi alors ko loolu saxul ne téereeb diw la kitaabu tafsir bu al imaam ibn Abbas radiyallahu anhu gaa yi jàpp ne yor nañ tafsiru Mawlana ibn Abbas loolu wérul ah Nahjul Balaaga du waxu Seydina Ali radiyallahu anhu gaa yi ci la ñuy nekk yéemoog xikam yu mag yi. ma Ali ibn Abi Taalib Abul Xuseyn wal Xasan Abu Turaab raabi'u xulafaa ar-raashidiin al masula wax loolu. du ay waxama ci ne mooy ñun dañu topp ci yooyu nga xam ne eh, ci yooyu lañuy nekk di ci sonn nga gis gaay yi ñu koy tasaaree dina ko gaaw di yónni waaw sallu ala nabi ah kay naam nusalli ala nabi insha allah allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in ñun dañ koy def mais di di di di partager di yàkkamti ci yooyu te njàngaleem partageel xadiis partageel innamal amalu binniyat boo da ngay rek li sax doo ko partager partageel loolu waaw yaa ibaadi ha xadiis yu mel noonu nga dem di ci partager lii sax na nga dem eh, nga partager yooyu mais fi lañ koy bàyyi de mel ni gisuñu yooyu di sonn ci ay kaawa yu ñu génnee fëleeg ay jaas yu ñu génnee fëleeg est-ce que bëñ bokku ci woon non foogu ma bëñ ci la woon mais teg naan yi yonent mi aleyhi salaatu salaam mooy vraiment vraiment day wane day wane fi nga xam ne léegi noonu la noonu lañ toll quoi jullit ñi léegi waaw bu dee ne yonent bi aleyhi salaatu salaam est-ce que buur yàlla dañu ne wër leeni karawam ak i jaaseem ngeen téye ci déedéet laqad ja'akum min allahi nuur wa kitaabun mubiin dikkal na leen ci buur yàlla jóge ci moom leer boo xam ne dane qudwa la waaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana mu ne wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko toppee di ngeen gindeeku yaa ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasul yéen ñi gëm yàlla topp leen yàlla topp leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko fi dégg kenn topp ko wala ñi koy topp dañ leen di compter waaye buñ génnee karaw képp ñépp tëb di jaay di wane ne ñoom ñoo ñoom di di wane ne loolu seenu day wane seenu mbëggeel xam nga ne loolu mbëggeel la waaw déedéet ki ko sopp mooy ki ne ci sunnaam di ko fexee xencu di gina di xool moom yàkkamti na leen na koy neex du dundam leen la de fexe xam ana lan la yonent bi alayhi salaatu wasallam doon def ma def loolu le léegi nag shaa man shaa ah neex na ko mu neex wala waa yow naqari na ko naqari moo tax karaw yooyu mu doon distribuer karaw yooyu Seydina Xaalid ibn Walid ci boppam keroog wax nañ la ne bosam ba mu réeree fépp lu salfaañe di ko seet ah. kon loolu euh, yooyu wérul waaw yooyu ñuy wane di ko partager jar de partager ndax annahu li annahu la yasbut léegi gisoon nañu ko ne après dafa ñaanaloon ne allahumma arham yeneen allahumma wala rahimallahu almuhalliqiin ak yarhamullahu almuhalliqiin ak igfir ci xadiisu mawlaana ibnu hurayra abu hurayra radiyallahu anhu rahimallahu almuhalliqiin ne ko almuqassiriin mu ne yàlla na buur yàlla yërëm wala buur yàlla yërëm na sotti na yërëm ma dem ci ñi nga xam ne ñoo watu tey ñu ne ko yaa rasuulallah wal muhalliqiin mu ne raximallahu al muhalliqiin yal na buur yàlla wala yërmande yàlla daal na ñi nga xam ne ñoo watu ñu répété waat ko yaa rasuul wal muhalliqiin ak ñi nga xam ne ñoo watu yonent ñu ak ñi wàññi yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne raximallahu al muhalliqiin ci yenn waa ba ñeenteel la biñ ko waxee ne ko wal muqassiriin waa ñi wàññi mu ne wal muqassiriin waxoon nañ la lool nag li nga xam ne moo tax ñoom ñu am loolu jagoo googu mooy ne rek ñoom ñoo def li gënoon a dëgër mooy ne parce que ñoom ñoo def li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def te jëfam mooy jëf ci gën ci nit mën a indi ci kaw suuf waaw jëfam mooy li gën lu nit mën a def ña nga xam ne ñoo def ni ñoo ni moom sallallahu alayhi wa sallam nañu moos mu beral leen loxo ci ñaan gu yi noonu na ko noonu nag mbir yi noonu la de bu kenn ndax kenn gis nga fii nii lu la fi waay wax <laughs> lu la fi waay wax lu la fi waay bëgg gëmloo bu ko faale lu dul ne yow nga nekk di topp di jéem a xam yonent bi alei saa salam lu nekk ana naka la ko doon defe nga koy def ñoom ñu nekk fee di fo waaw comme rek ñun <laughs> ñun les sénégalais <laughs> surtout ñi nga xam ne ñooy wuyu tarixa suufiye yi ñenn ñi dañ kiy gis ñoo xam ne ñoom bu dee affaire charia la <laughs> topp sunna doxal sunna baax na ba dañ naan ibaadu yi ñoom moom ibaadu yi lañuy wax baax na sax ba ñenn ñi pour ñu xam ne mbir baax na dañ naan ah ndax gis naa diw di ko def te ibaadu la waaw léegi yow naka nga ma a wax loolu léegi nag bu dee nag wax ay maqaama taxawee nag distribu distribution de maqaama yi bu taxawee nag yow nga ne ah waaw loolu nag c'est pour ñun nag kooku xanaa kooku kooku xanaa du xalaat deux secondes moom mais kiy topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom di xool nan lay def ci dundam yàkkamte na xam ko mu teg ci tànkam kooku ñu ne bu maqaama yi ñëwee moom moo dul am dara ki nga xam ne nag caaxaan la fi newee. le grand caaxaaneur di xumbaay ko mbumbaay rek topp la wëkk lay ko cant ak leneen nu ngi ko mën di tudde di rayi julli rek di faati jullee ka def yëfi caaxaan lépp mu tudde ko coloré ko mbubbum jullit parce que dara ji muy sol ak ñi koy ñi muy àndal lépp di caaxaan moom mu jàpp ne léegi nag bu ñuy wax ci mbiru maqaama wala diw fam àgg fa yàlla ñoom la war a doon léegi ibaadu bi nga xam ne moom mooy jaamu yàlla moom mooy topp yonent sallallahu alayhi moom na topp fële may loolu ku buñ sax loolu bu doonee nax demee noonu waaw loolu dalay yenn lii mënu am ñii ñi topp yonent bi kay sallallahu alayhi bu ay darajaat ñëwee ñoom lañuy ñoom lañuy joxa ah. moo tax yonent bi alayhi salaam fii ñi ko gën topp la ñaanal pourtant ñaanal na ñi ci dese te ñoom ñépp te fii kenn nangu ko cee topp ñépp def nañ li li nga xam ne moom la alxuraan wax mais ñi def moom li mu def ñooñu la beral loxo ñaanal leen ñett wala ñeenti yoon door ñaanal ñi nga xamante ni ñoom dañoo wàññi waaw loolu daf ñuy wan leer ne waxu caaxaan yooyu bu leen ko déglu de ku jàpp ne moos dinga am dara fifteen fa yàlla di nga am benn consideration ca yonent bi sallallahu alayhi ci mooy ndigalam ak tamit di def ay tereem waaye nga foog ne yow la fait que askanoo nga ci tariixa sàngam wala sëriñ diw ñaanaloon na la nga foog ne loolu noonu mooy tax yow nga gën waa jëli moom di topp sunna mooy yow da ngay ndax sa bopp loolu bu la ko awliya u sax waxoon nga war a xam ne sawaay man maa déggul li ñu wax non waxuñ ma lii de lii moom waxuñu ko dalay leer ne waxuñu lii ndax mënuñoo wax lool même bu la nit ne woon awliya uyu ko da ngay xam ne waa jooju noonu moodul fiqa waaw parce que mënuñoo wax lool mënuñu ne nit ki nga xam ne mooy caaxaan toppul sunna kooku moo raw kii topp sunna loolu man na ne loolu moo impossible loolu loolu ci wolof nga koy déggeeg ñu mel ni ñoom mais loolu existé wul loolu existé wul leer na fii yonent bi alayhi salaam looloo tax moom laa doon wax ne ñoom gisuma ñoom imaam yi di ko tudd ñoom al imaam al xaafis ibn Hajar ak ñoom al imaam al Xattaabi ak ñoom bi ñuy wax naan lii wa tax ak lii mais li tax dëgg-dëgg mooy ne ñoom ñoo topp li yonent bi alayhi salaam def ñi def ni moom xam nga Mawlaana Umar da ne ñenn ñi ak Seydina Anas ñenn ñi yonent bi alayhi salaam dafa watu ak ñenn ñi ñenn ñi wàññi mu ñaanal ñi watu waaw. rahimallahu almuhalliqiin ñu ne ko almuqassiriin mu ne rahimallahu almuhalliqiin ñu ne ko almuqassiriin mu ne rahimallahu almuhalliqiin ñu ne ko yonentu Yàlla walmuqassiriin ya rasulallah mu ne walmuqassiriin ci ñetteel bi wala ci ñeenteel bi parce que ñoom ñoo teg tànkam ñoo def li mu def ku def ni yonent bi salaam def nag est-ce kooku kooku moo moo moo kooku moo mérité te sax du mérite waaye nag kooku mooy ki nga xam ne moo gina a jagoo ñaanub yonent bi sallallahu alayhi wasallam que ki nga xam ne moom strict moom la ci def wala lool te pourtant ñi wax naa la ñoom def nañu wàññi nañu ndax alxuraan dana muhalliqiina wa muqassiriin wàññi nañu def nañ mais ñi gën a niroog moom ñoom la teg ci kaw ku la gën a niroog bi nag loolu la ab régal la sallallahu alayhi boo xam ne nit amul boroom xam-xam boo xam ne wax na lu contraire ku la gine niroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la gën waaw mooy bu ngeen di boo booy booy booy sa bopp ak diw moom xoolal rek yéen ñaar nan ngeen def ak sunna waaw bu dee ne yow buñ nee boo lii sunna la moom nga gis mu sawar ci yow nga am ci ëpp diis bu dee sax diñ ko def. wala sax doo ko xaaja def sa waay kooku xam nga ne bokk ngeen benn rim bi ngeen di boxee kooku bokk ngeen de kooku moo la raw kooku raw na la waaw kooku raw na la gisoon nañ ci ci côté boobu masalaay ni ñuy wàññee ak watu bi këne nusuk la mooy li gën a dëgër këne nusuk la comme li Shafi'i rahmatullah alayhi di wax euh, waxoon nañ la ki nga xam ne mooy umra moo def tamattu umra ba pare war a aj kooku moom li muy def mooy dafa umra ci weeru aj bi te léegi aj gi ñëw manu feemaat amaat karaw kook day wàññi loolu mooy li nga xamante ne mooy li eh, li gën yeey ci kooku ndax mu dese karaw boo xam ne bu demee ci aj gi dina ko mën a wat wala dina ko mën a wàññi Ah, benn masala lañu fàtte woon benn masala mooy masalaam masalaam waajoo xam ne dafa euh, nu mu tuddati dafa amul karaw waaw mooy koo xam ne moom moom du sax karaw ala lay def ah ki nga xam ne moom xam nga ki nga xam ne daa am mooy ki nga xam ne moom du dafa watu mais sauf ko moom noonu la mel wala muy aslan koo xam ne mooy amul karaw kooku nan lay def dañ naan la kooku ni muy def boroom xam-xam yi dañ naan ngir rek doxal sunna boobu ak loolu noonu moom sopp nañ mu jël paaka jaaral ko ci bopp bi noonu mel ni kuy watu rek benn yoon mu jeex ngir wane ne moom bu ma amoon karaw def lii waaw wala bu doon mu ne bu doon wala rek tondeuse nga jël tondeuse mu jaarale ko noonu loolu boroom xam-xam yi rahmatullah naan sopp nañ pour ki nga xamante ne nii amul karaw léegi nag mu des ab masala mu des léegi nag waaw kay pare nañ fii pare nañ fii léegi nag ñu war a continuer ñu war a continuer inshaa Allahu ana yonent bi aleyhi salaatu salaam nag bi mu defee kon ñaata at lañ gis tey ñu ngi bésu tabaski ba léegi bés yi ñoo gudd bés yi ñoo gudd gis nga Arafat ba nu mu guddee woon ak discours ba yooyu hein Namira Batnu Urana Arafa ba na ngay demee Muzdalifa Muzdalifa masharul haram jóge foofule ba léegi ñu ngi ci jour boobu bi nga jógee masharul haram kon yonent bale saar saab kon acte yi gis mooy ginnaaw ba mu jóge masharul haram ñëw mi na def na ram yu jamratul aqaba sànni na jamra yi ginnaaw jamra yi mu daldi dem loj ay géléemam ginnaaw loolu mu watu lan moo ci tegu loolu lañu al imaamu al buxaari muslim ibnu al xajaaj al qushayri wa naysaabuuri raxmatullaahi nettali al imaam al buxaari raxmatullaahi alayhi mu ngi ko indi baabu tiibi ah lil muhrimi baabu tiibi indi na xadis baabu tiibi lil muhrimi inda al hmm? waaye indi ko ci ci beneen buntu indi na ko ci beneen buntu boo xamante ne nii al Buxaari rahmatullahi alayhi muy baabu tiibi ba'da ramyil jimaar wa wal halqi qabla al ifaada boobu lañ soxla sax boobu lañ soxla Allah mooy fii bii sax lañ gën soxla non non noonu la ko tuddee baabu tiibi ba'da ramyil jimaar noonu la ko imaam Muslim moo am lool buntu bi njëkk a wax imaam Muslim moo indi buntu bi njëkk kon al imaamul Buxaari mu ne kon buntu ak tiibi ah, mooy parfum wu baada ginnaaw ramil jimaar bi ñu sànnee al jimaar mooy sànni jamra yi wal xalqi waaye mooy tap sànni ji maar kese non bi nga sànnee xeer yi mais watu ba pare qablal ifaada bala ngay bëpp nag jógee fi nga xam ne mooy Mina di dem ca Kaaba ga ngir def la ca tegu kon nag foofu mu ne moom al imaamu al Buxaari wa haddathana Ali ibn Abdillah mu ne haddathana nettali nañu Ali ibn Abdillah mu ne ki ñu nettali mooy Ali di doomi Abdillah mooy kan ibnul madini ah ali ibnu abdillah mooy ibnul madini rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu sufiaanu sufiaan qaala mu ne haddathana nettali nañu muy sufiaan ban ibnu uyayna ibnu abi imraan maymuun al-hilaali mawlaahum abu muhammad qaala mu ne xaddatanaa abdurahman ibnu alqaasim mu ne moom alimaamu sufyaan ibnu uyayna xaddatanaa nettali nañu abdurahman suñu sëriñ di abdurahman ibnu alqaasim di doomi alqaasim alqaasim boobu di doomi mu seydinaa muhammad seydina muhammad boobu de seydina abu bakrin siddiq al-qurashi taymi moom abdirahman di abu muhammad radiyallahu taala an iljamici annahu samica abah dégg na baayam mooy alqaasim ibn muhammad ibn abi bakr ibn abi quhaafa at-taymi radiyallahu taala an alqaasim wa an ajdaadihi wa kaana afdala ahli zamaanihi mu ne wa kaana te nekkoon na moom alqaasim ibn muhammad afdala ahli zamaane ki gënoon ci waa jamonoom wala bokk ci ñi gënoon ci waa jamonoom yaquul mu ne sami'tu dégg naa aishata sayyidatu aisha yaquulu mu naan wala taquulu sayyidatu aisha taquulu mu naan tayyabtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadayya haatayni xiina axrama wa li xillihi xiina axalla qabla an yatuufa wa basatat yadayha seydina alqaasim ibnu muhammad ibnu muhammad ibnu abi bakr radiyallahu anhu mu ne dégg naa sama bàjjen waxoon nañ la sayyidatu Aisha bàjjenam la ndax magu pàppam la waaw taqulu mu naan tayyabtu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi yadayya haatayn mu naan man maa parfum yonent bi alayhi salaam ci sama ñaari loxo yi man sayyidatu Aïsha kañ xiina ahrama mooy xiina araada ay yuhrim mooy keroog ba nga xam ne lay bëgg armal ca Dal Xulayfa laata muy dugg ci armal ci période de sacralisation bi man sayyidatu Aïsha maa ko parfum loolu gisoon nañu ko foofu fële ah wali xillihi xiina la qabla an yatuuf nee na waaye maa ko parfum keroog ba nga xam ne ci la araada mooy ci la namm ngir mooy ci la génn ci armal bi mooy ci la def ram yu jamratul aqaba zabxu ci noo naxar locci watu ci ba pare ba paree lool man maa ko parfum man sayyidatu Aïsha radiyallahu anha waaw waaw mooy ba nga xam ne ci la pare ci ihram gi ba nekk tahallul al u al al al al awwal taxaw mooy mu nga xam ne yi ñuy tere ki armal moom ay parfum yooyu yépp dañ koy mën a permettre ak yooyu moo tax moom mu parfum ko ba yonent bi aleyhi salaatu paree ci la ba mu sànnee jimaar yi loj ba pare watu ba pare moo ko nee maa ko parfum ak sama ñaari loxo yii wa basatat yadayha mu tàllal loxo mi ne sama ñaari loxo yii laa parfum wi yonent bi sallallahu alayhi wa loolu wax nañ la al imaamu muslim it daal dina koy solo moom alimaamu muslim ibnul hajjaaj abul abul abul xuseyn abul xuseyn alimaamu muslim rahmatullahi alayhi mu ne haddasanaa mu ne moom alimaamu muslim haddasanaa ahmad ibn mani' mu ne ah, ah, ah, wa haddathani wa mooy ci baabu tiibi lil muhrim indal ihram buntu bii laa juumoon sànq ne imaamul Buxaari lii imaam Muslim shurrax yee ko def. imaamul Buxaari baabu tiibi ba'da ramyil jimaari wal halq qabla al ifaada. al imaamu Muslim mu ne wa haddathani te nettali na ma. Ahmad ibn Mani' mu ne ki ko nettali mooy sëriñam bi Ahmad ibn Mani' moo ko nettali xadiis bi muy wax am jële na ko tamit ci beneen càllale boo xam ne moom al imaamu muslim da ko jële ci euh, isxaaq al imaamu isxaaq ibn ibrahim waaye nañ jël bii mo ne kon xaddatani nettali na ahmad ibn mani muy ahmad ibn mani ibn abdirahman abu jaafar al baghawi al asam ah muy abu jaafar ñii ne abu abdillah wa yaqub ad-dawraqi wa yaqub ad-dawraqi yaqub abu eh, kële daa dane wax bële haddathana yaqub ad-dawraqi waaw moom la moom la pa pa eh, xaw ma lu tax des fois may jaawale moom ak ishaq ibn ibrahim te pourtant niroowuñ ishaq ibn ibrahim xam naa turu doomi ibrahim yooyu ishaq seydina ishaq wa min wara ishaq yaqub ah sëtëm bi Yaqub wa Yaqub wa Yaqub ad gisoon nañ ko keroog moom lañ moo taxoon ñu doon wax ci wàllu est-ce que mën nañoo jël pay ci am njàngale wala ci mbiru diine mu Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Zayd ibn Aflah ibn Mansur ibn Muzahim ad muy Abu Yusuf mu ne qaala ñoom ñaar nee nañu haddathana Hushaym ñu ne nettali nañu ki nii mooy Hushaym ibn Bashir muy Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn dinar as-sulami mooy al-wasiti hushaym al-wasiti rahmatullah alayhi moom moo ñu nettali qaala mu ne axbarana mansuur mu ne ki ñu xabaare mooy mansuur ibn zaadan al-wasiti abul mughira ath-thaqafi mawlaahum rahmatullahi alayhi an abdirrahman ibn al-qasim mooy ki ñu la wasangale abdirrahman ibn al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abi Quhaafa Abu Muhammad at-Taymi radiyallahu ta'ala anil jamii' an abiihi mu jële ci baayam di al-Qaasim ibn Muhammad an Aisha mu jële ci sayyidatuna Aisha bint Siddiq ibn Abi Quhaafa ummul mu'miniin ah Umm Abdillah nekkoon ki nga xam ne bokk ci ñi ëpp luñ riwaaya xadiis jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah walmuksiruuna fi riwaayati bokk ci ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu solo xadiis jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam oh! waaw moom mu ne kuntu utayyibu nabiyya nekkoon naa doon parfum yonent bi alayhi salaam qabla an yuhrima wa yawman nahri laata muy armal ca Dul Xulayfa waxoon nañ la kuntu bi waxoon nañ la kaana yadullu ala dawaami wal istimrar ba bu bu dee ba mu des bu dee daa am luy ñëwoon ne tey nag ah kaana huna moom lam yadullu ala dawaami wal istimrar istimraar voilà mooy bu dee loolu nag waaw bu dee lam yadullu ala dawaami hmm. istimraar fii fii dakaana bi dañuy xam ne benn yoon la woon parce que dane kuntu nekkoon naa utayyibu doon parfum rasulallah yi annabiyya bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi qabla an yuhrima laata muy armal wa yawmal nahri ak bés ba nga xam ne lañuy loje qabla an yatuufa bil bayti bil bayti bi tibin fiihi misk maa ko doon parfum ci laata it muy tawaaf ah yawmal nahri bésu tabaski bi mooy bii ñu nekk qabla an yatuufa bil bayti laata muy parfum non laata muy wër li nga xam ne mooy kaaba gi voilà kon affaire baa ngi noonu affaire baa ngi noonu affaire baa ngi noonu kon lii la yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw juste lii la def mooy dañ ko Sayyidatu Aisha moo ko parfum te yu xadiis yooyu ñoom ko mel ni ñoom al imaam Shaafi'i al imaam Abdurrazzaaq as-Sanaani yu gisoon nañ tamit ba ñuy gis ci wàllu parfum bu ca début ba benn bi nga xam ne tamit euh, Sayyidatu Aisha dane woon annaha qaalat tayyabtu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi zaariratin fi hajjatil wadaa'i lil hilli wal ihram mu ne man maa parfum yonent bi aleyhi salaatu ci parfum boo xam ne Inde la doon jóge waaw bu doon jóge mooy zarira waaw nee na ci xajjatul wadaa laata muy armal ak bam paree ci armal bi mooy ba mu génnee ci tawaaf bi ba mu génnee bokk ci aj gi mooy ba mu génnee ci ci euh, sànni jamra yi loj gi ak watu bi laata muy wër li nga xam ne mooy alkaabatul musharrafa kon loolu xam nañ ne kon yonent bi alei satu salaam parfum na léegi nag loolu mooy wane kon foofu la ki nga xam ne yarhamukallah ki nga xam ne mooy euh, mooy ki aj moom bu defee yii rek waxoon nañ da ci jotaay bii weesu entre maalikee yi ak shafi'i yi rahmatullah alayhi ñu ne bu ñu sànnee jamra bi rek mooy taxallul am na mooy yi ñu tere woon yu ba mu des aljimaa ba mu des sëy dagan na am ñu ne déedéet comme Shafi'i yi rahmatullah ñu ne déedéet il faut watu di am ba pare waaw comme nii koy nent ma lay saab def ndax ba mu watoo ba pare la la daal di parfum wu te parfum xam ne dañ dañ koy tere ki nga xam dafa armal kon ñu xam ne kon foofu taxallul day am muy taxallul bi nga xamante ni nii mooy ab taxallul bi gën a ndaw moo tax kii euh, al imaam euh, Ibn Abbas dafa euh, imaam Sufyaan moo ko solo ci yoonam la jaar comme li nga xam ne noonu la nekk ci sunan al An-Nasaa'i ak sunan. bu al imaam Ibn Maaja bi sanadin saxiix naka noonu al imaam al Bayhaqi soroo na ko ci as-Sunanul Kubra ah al kii Seydina ah, ah, ah, Mawlaana Ibn Abbaas mu ne. idaa ramaytumul jamra faqad xalaltum min kulli shay'in kaana aleykum xaraaman illa an-nisaa xattaa tatuufu bil bayt Seydina Mawlana Ibn Abbas dane ida ramaytumul jamrata bu ngeen sànnee jimaar yi bu ngeen sànnee jamra de faqad xalaltum min kulli shay'in kaana aleykum xaraaman illa nisaa mooy bu ngeen sànnee jamra yi lii moo taxoon Maliki yi rahmatullah bokk na ci li tax ñu ne lii nii day wane kon ñu wax moo gën a dëgër ci waxu Shafi'i yi naan il faut nga wat ndax Mawlaana ci bi sanadin sahih Mawlaana Ibn Abbaas nee bu ngeen sànnee jamra yi faqad halaltum min kulli shay'in kaana aleykum xaraama lépp loo xam ne dañ leen ko xaraamaloon te li taxoon ñu araamal leen ko mooy parce que da ngeen a armal da a nekk ci la période de sacralisation ginnaaw ca seen miiqaat ba ngeen fa àggee loolu loolu lépp ñu leen xaraamaloon ndax da ngeen a armaal loolu lépp da leen di dagal illa nisaa ba mu des jigéen ñi mooy ba mu des lu jëm ci sëy moom manu la nekk loolu moom xat kañ lay dagan xatta tatuufu bil bayt lu dul ngeen def tawaaf taaba gi nga ne ah tawaafoon nañ kon kay baax na tawaaful xudum kay defoon nañ ko ñu ne la noonu waxuñ la tawaaf boobu yow fa xanaa fàttale ko liñ la waxoon bañ àggee ci tawaaful quduum ba ñu gisee yonent sallallahu alayhi wa ba muy door a agsi makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima yarhamukallah ba muy door a agsi ba muy door a agsi tawaaf la njëkk a def loolu lañ naan tawaaful quduum tawaaful qaadim tawaafu kii door a agsi le le tawaaf de bienvenue waxoon nañ la ñetti façon tawaaf dañoo am waaw léegi kon ñun waxuñu tawaaf boobu ñun tawaaf bii ñuy wax mooy tawaafu rukni te moom la ñuy gis inshaa allahu taala tey hein moom la wax ne sayyidatu Aisha ne qabla an yatuufa bil bayt loolu ne maa maa parfum yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci sama ñaari loxo yii bi yadayhi haatayna xiina ahrama wala xillihi xiina ahalla la ay yatuuf mooy laata muy wër ban mu wër googu mooy bi muy def bésub tabaski te loolu mooy tawaaful ifaadat yi loolu dinañ ci ñëw kon Seydina bu Mawlaana Ibn Abbaas nee na yéen bu ngeen xasee ram yu jamra yi bésub tabaski bu ngeen sànnee jamra yi lépp luñ leen cere woon te comme nañ ko waxe woon dagg we maye takku soxna maye sëy waaye rëbb parfum sol yére yoo xam ne yu ñu ñaw la yarhamukallah sol yére yoo xam ne yu ñu ñaw la ainsi de suite ak façon dàll yi nga xam ne xam nga damoon laa talbasu la euh, euh, wala talbasul xuffayn walal xuffayn illaa man lam yajidin naalayn falyaqta'huma asfala minal ka'bayn asfalal ka'bayn mooy kon léegi yeneen dàll yëpp di nga mën a sol nag yow léegi say godaas di nga mën a sol ay dàll yoo xam ne yu kii la yoo xam ne yu fermé yooyu yëpp mooy léegi kenn waxatu la yooyu yëpp kenn tereetul te boo salatee kenn du la ne kon xuf léegi dagg ko parce que génn nga ci mooy yooyu yëpp da lay dagal illa nisa ba mu des li nga xamante ne mooy sëy nag manul nekk mu ne hatta tatuufu wil bayt ba ni ngeen di wër Kaaba gi am benn waay bu ne ko fa qaala rajulun wa tiibu yaa aba yaa abal Abbaas ko mais yaa abal Abbaas waxoon nañ la dàkkantalu Mawlaana Ibnu Abbaas la magam gi tamit al-Fadl nee nañ tamit am na ñu ne dañ ko koy dàkkantal amoo ak ak kii tamit dañ koy da Seydina Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi Abul Abbaas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom it dañ koy dàkkantal Abul Mawlaana am na waa ji ne ko mais wattibu ya Abul Abbaas waa parfum nag yow Abul Abbaas mooy laaj la laaj la mooy wattibu ya ya Abul Abbaas fa qaala lahu nee na mu ne ko mu ne ko ah, inni ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam Abul Abbaas ne ko yow na ngaa soj inni man ra'aytu rasulallahi gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yadmaxu ra'sahu bil misk afa tibun huwa am la <laughs> waa ji daa laaj mawlaana ibn Abbaas ne ko waa mais parfum nag mu ne ko man mii gis naa ndawal yàlla li mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais muy mooy nga gis parfum bi misk bi ni nga xam ne noonu la nekke ci moom man gis naa ko ne ko loolu moom afatibun huwa am la misk ndax parfum la wala déet mooy delloowaat naa laaj bi boo xamee bu dee ne déduire nga ne misk boo xamee ne misk parfum la kon parfum yi dagan na boo xasee sànni jimaar yi ah kon nag affaire baa léegi nag ginnaaw loolu kon yonent bi alei saatu salam parfum parfum wu léegi nag ban état ba ci tollu ñu ñëwaat ci xadiisu Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram lan la imaam Muslim waxoon al imaamu Muslim dane mooy xadiisam bu gudd ba ñu topp gis nga rek non gis nga de ni mu ñu toppee xadiis bi ndeysaan moo ñu ko leeral fii mooy imaamu Muslim mu wa hadda mu ne haddathana Abu Bakr Abu Bakr ibn Abi Shayba mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba ah mu ne ak kan wa eh, wa Isxaaq waaw wa Isxaaq ibn Ibrahim la waxoon muy wa Isxaaq ibn Ibrahim mu ne ak Isxaaq ibn Ibrahim ñoom ñépp jami'an an Haatimin ñoom ñépp ñu jële ci nga xam ne mooy Haatim ah ñoom ñépp ñu jële ci ki nga xamante ne nii mooy xaatim mu ne abu bakr mu ne kantaa sama di abu bakr ibn abi shayba moom dane ne abdallah ibn muhammad ibn abi shayba abu bakr ah mu ne moom dane xaddatanaa nettali nañu xaatim ibn ismail al madani mu ne nettali nañu xaatim di doomi ismail almadani an jaafar ibn muhammadin mu jële ci seydina jaafaru saadiq di doomi muhammad an abihi mu jële ci baayam di seydina muhammad ibn ali ibn alhusayn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anil jami' annahu qaala mu ne daxalna ala jaabir ibn abdillah mu ne dugg nañ ci seydinaa jaabir ibn abdillah léegi nag ana fan lañ yemoon moom waxoon nañ la am na benn passage boo xam ne seydinaa jaabir tudd ko woon ci xadiisam bi mais tudd na ko ci xadiis yi ñu gisoon yi wane ne moom yonent bi alayhi salaam dafa watu après bi mu lojee géléem yi côté boobu nag xadiis bi tudd ko woon waaw ndax xadiis bi fi mu yemoon mooy fi mu yem fa mooy wa fa akala min lahmiha wa shariba min maraqiha yonent bi alayhi salaatu salaam bañ lojee gëléem yi ñu mu dégg la ñu dagg ci partie batan ci partie ci gëléem bu ne après ñu daal di koy euh, mu mu ñu lekk ci yàpp wi daal di naan ci li nga xamante ne nii mooy ñeex mi léegi nag ginnaaw loolu waxoon nañ la kon entre temps mooy am na leen lu fi xew mooy watu gi ak séddale karaw gi ak yooyu léegi nag la ci tegoon ak la ñu Seydina Jaabir di nettali mu ne summa rakiba rasulullah waaw mu ne summa ginnaaw gi rakiba rasulullah yonent ginnaaw gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di war fa afaada ila al bayt mu dal di jeng mooy dox jëm ñu nekk mbooloo mu bari ñu bëbb voilà ñu bëbb jëm ilal bayti ca néegu bi yàlla ba allahu akbar kon lan kon tey min mina ilal baytil atiq ila baytillahi alxaram zaadahu llahu tashrifan wa takrima kon nag tey la tey la yonent ba ñu ngi ci bésu tabaski ji de gaa yi naan ñëw leen ñu tabaski ñëw leen ñu aj waaw waaw mu ne kon fa summa rakiba ginnaaw ba mu jógee ba mu defee Mina lam fa def noonu le moom yonent ma lay sa sa bañ parfum ko ba pare ah summa ginnaaw gi rakiba mu war rasulullahi sallallahu alayhi wa ndawal yàlla ja ah fa afaada ila al mu bëpp dem ca Kaaba ga waaw ah. ba mu fa demee mooy dafa tawaaf dafa tawaaf bi mu defee loolu ba pare fa salla bi makkata zuhr xoola tey dañuy jeexal xadiis bi dañuy jeexal xadiis bi da mooy tuutee ci des dañuy wax lépp insha allah ba daaneel ko après nag ñu ñëw nag ci affaire yi nag waaw xam ngeen rek mooy suñu affaire yi rek yi nga xam ne ñoo ko ñoo ko bokkandoo <laughs> mooy passage bu ne ay masala la waaw waaw eh. kon summa eh, rakiba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa afaada mu gaaw ñu bëbb ñoom ñépp ñu dem eh, ilal bayti ca néeg ba ngir ñu wër ko def li nga xam ne nag mooy tawaaful rukn muy tawaaful ifaada muy tawaaf bi nga xam ne bu ñu bëbëree jóge Mina def mbooloo fa la ñëw ngir ci Kaaba gi nag ngir def tawaaf boobu muy tawaaf bu mag bi ah waxoon nañ la tawaaf boobu dafa am ay tur dañ koy woowee tawaafu aziyaara tawaafu ziyaara mooy tawaaf bi nga xam ne moom mooy tawaaf bi ñuy ñëw ziyaare kaaba gi ah dañ koy woowee tawaaful ifaada waaw ak tamit dañ koy woowee tamit tawaaful fardi wala tawaaful rukni yëpp ay turam lañ mooy tawaaf bi nga xam ne mooy farata bi tawaaf bi nga xam ne mooy ponk bi waaw tawaaf bii mooy farata ci bi suñu boroom naan ah wal yatawafu bil baytil atiq te na ngeen wër te nañu wër bil baytil atiq ci néeg bu tedd bi ah bii la nag du quduum de du tawaaful quduum de te du tawaaful du tawaaful wadaa waaw du la tawaaf daje wala la la la tawaaf daje wala la tawaaf de bienvenue mais bii mooy tawaafu rukn bi ñuy def bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom la def bésu tabaski ji waaw loolu la ñëw daal di def foofu moo tax mu ne summa rakiba rasulullahi sallallahu alayhi fa afaada ila al bayt sayyidina Jaabir mooy wax ba léegi mu daal di dem gaaw ñu def mbooloo bëbb dem ca Kaaba ga mooy ngir wër ko fa salla bi makkata zuhr ginnaaw ba mu wëree ba pare tisbaar fekk ko makk mu julli foofale tisbaar fa ataa bi mi bani Abdil Muttalib yasquuna ala zamzama ba ba mu wëree ba mu jullee ba pare mu dikkal waa kër Abdul Muttalib waaw waa kër mooy waa kër ñoñ mooy waa waa mooy waa kër ñi mu bokkal deret direct ñi mu bokkal maam waaw ñi mu bokkal maam direct mooy waa kër parce que Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib mooy ki nga xam ne moo yoroon lool ak ayu njabootam waaw te Seydina Abbas kan mooy baayam kan mooy baayam mooy Seyd mooy Abdul Muttalib loolu la ah moo tax mu ne fa ata kon ginnaaw bi mu paree ci tawaaful ifaada bi ba julli summa ginnaaw ataamu dikkal bani abdil muttalib bi mooy al abbaas ak doomam yi ndax ñoom ñoo yoroon siqaaya gi mooy ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy jox nit ñi ujaaj yi ñu naan ci ndoxu zamzam mu fekk leen dikkal leen yasquuna ala zamzama ñuy root di nàndal nit ñi fa teenub zamzam waaw waaw mu romb leen ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy baag ñuy baag mooy di tànk di dugal seen seen baag yi ñuy tànk ci biir ndox mi ci biir teenub zam-zam bi di xëcc di jox nit ñuy naan waaw wa yasquna an-nas ah léegi ñu ci ñu ci tànk di di jox nit ñi nit ñuy naan fa qaala yonente bi alei saatu salaam neneen inzi'u bani abdil muttalib waaw ne leen waaw noonu la de yéen waa banu Abdul Muttalib waaw mooy dee dugal baaj yi tey tey tey tey tey baaj yi muy fees ngeen di xëcc di génne waaw baag leen mooy inzi'u baag leen waaw bani Abdul Muttalib yéen waa doomi Abdul Muttalib yi waaw mooy yaa bani Abdul Muttalib mu ne leen nag fa lawlaa budul woon budul woon an yaghlibakum an-naasu siqaayatikum la naza'tu ma'akum mooy ne bu ma bañoon budul woon ne bu ma lan nit ñi dañuy xëccoog yéen mooy lii ngeen xam ne yéen lañ ko jagleel ndax Quraysh <laughs> Quraysh il fallait être vraiment un vrai grand diplomate pour pouvoir gérer lu mel ni Quraysh la doon ne woon ca seen maam Qusay ibn Kilab ak yooyu mooy seen ñoom dañoo ñëw ku nekk daa am luñ la loo xam ne lañ la jox looy def loo xam ne yaa koy res ci aj gi waaw waa Bani Abdul Muttalib nag ñoom ñoo doon res ñoom la doon yor li jëm ci nàndal nit ñi di leen jox ñuy naan yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen nag inzi'u bani Abdul Muttalib baag leen day leen dugal baag yi di xëcc di jox nit ñu naan falawlaa budul woon ne an yaghlibakum an-naasu ala siqaayatikum budul woon ne damay bañ nit ñi noot leen ci mooy lii nga xam ne yéen lañ ko jagleel mooy di baag maintenant ñoom mooy bàyyi leen lool yéen ngeen koy def di nàndal nit ñi bu ma bañoon nit ñi ñëw nangu lool ci yéen. la nazantu maakum kononte kon dinaa baag comme dinaa ñëw def nii yéen mooy lan mooy ne man bu ma bu ma ñëwoon def nii yéen <laughs> mais nit ñépp naan man damay roy yonent bi aleyhi salaatu salaam ci lim def ah. Ah, moo ñëw baag kon man bu ma ñëwee zam-zam duma xaar benn doomu Abdul Muttalib wala sëtam yi di ma jox man may baagal sama bopp ndax ci baagal sama bopp dama ci roy yonent bi aleyhi salaatu mu ne nag loolu laa ci yoon bañ. waaw mooy kon bu boobaa nit ñi dañuy dañuy foqar ci li nga xam ne mooy acte boobu fonction boobu ci yéen ak jëf jooju nga xam ne yéen seen seen seen seen seen jagle la moo tax mu daldi leen laaj ngir ñu dox jox ko mu naan waaw léegi nag fa naawaluuhu dalwan fa shariba min moo tax ñu jox ko benn baag ah mu daal di naan gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu doon xalaate xeet léppam rahmatan lil alamin xam nga lii moom bu ko defaloon boppam xam na ne nit ñi yàgg dañu mooy les vrais soppeem lu mu def dañ koy def waaw fekk xamuñ ne lii nii jagleem la waaw buñ xamee lii jagleem la duñu ko def parce que lu exclusivement réservé à moom la alayhi salaatu wasalaam sinon bu dul loolu yow nga foog ne xoolal euh, comme Mawlana nu Umar ak ñi nga xamante ne xattal aana ñu ngi dund noon nañ mel. am nañ fii léegi ñu bari ñoo xam ne loolu du denc ci jamono. fekk buur yàlla am na ci kaw suuf ku naan Allah Allah am na ñoo xamante ne noonu la leen buur yàlla tàggatal waaw. mooy ne ñoom ñooy ndonoy vrai ndonoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li mu masa def la ñuy def bu occasion boobu taxawee du ñu def leneen dara leneen lu wuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa def manula yaatu ci ñoom mo son naa la ko fi wax ne moo tax ñeen ñi dañuy jàpp ne sawaay daa xeebaari quoi waaw moom fii mu ne gaa yi ci di naan waaw gaa di di paasante ay ay tur naan tur bii dégg naa baax na bii nii jàpp ci kii moom nga gis ko yi sax ci sunna daal ñaan yi sax ci sunna ci la ne ak alquran jeex faalewul keneen di def du la xeebal nag li nga yor te du la ŋàññi mais nag ci li mu nekk moom kenn mënu ko ci jëli di ko jox leneen parce que moom en fait problème bi mooy dafay mënu la xefam moo mënu la dépasser li yonent bi aleyhi salaatu salaam doon def di xool li keneen di def ak kooku nu mu mën di màgg ak kooku li mu indi lu mu mën di rëy xam nañ ne li yonent bi aleyhi salaatu salaam di def doon def mënu la niroog lu keneen gannaawam di def naru la niroog lu keneen lu ko jiitu woon doon def ñi xamul dañ naan waa ji dafa xeebaate gëmul dara waaw garaawul topp yonent bi aleyhi salaatu salaam bu dee mooy tekki gëmul dara kon yal na bu ma gëm dara waaw yàlla na bu ma gëm dara bu dee loolu lay tekki topp yonent ba lay saar saar mooy gëmu ngeen dara kon de yàlla na bu ma gëm dara kon de yàlla na bu ma gëm dara amin bu dee loolu lay tekki mooy yonent ba lay saar saar dafa xalaat ne xam na ne xeetam gis nga moom bu wàccee fii ci teen bi bu wàccee ci teen bi hein bés bu wàccee ci teen bi <laughs> def li ñii di def ñoom al-Fadl ibn Abbas Seydina Abbas ak doomam yi mais gaa yi dañ koy songu gaa yi dañu koy def ni moom dañuy ñëw ñoom it ne dañuy bàq parce que yonent bi alayhi salaam qad nazaa ci dalu bi kon ñu nit dañuy def lool waaw Allahu akbar waaw loolu lépp nag da koo bañ a def ngir lan ngir shafaqa yërmande gu rëy ñeewantu gu rëy gi nga xamante ne moom la ñeewante moom yonent bi sallallahu alayhi wa ñi nga xam ne ñooy xeetam waaw akbar ah waaw ah ndoxu zam-zam a ngoog maawu zam-zam ah lu tax ñu tudde ko zam-zam imaamu Nawawi nee na ci tahdhibul asmaa'i wal lughat mu ne zam-zam de li kasrati ma'iha ngir bariwaayu ndoxam moo tax ñu tudde ko zam-zam waaw am ñu ne maa'u zam-zam dañ naan maa'u zam-zam dañuy wax zamzuum dañuy wax zam-zam waaw bu dee dafa bari mu ne ida kaana kasiira bu baree dañ naan zam-zam waaw am ñu ne du du bari waaye ndox maa tax de déedéet li tax ñu ñu ko tudde ko noonu mooy ba nga xam ne ndox mi ci la ndax maa u zam-zam waxoon nañ la fi mu jóge sayyidatu Hajar radiyallahu anha wa ardaha di soxna Seydina Ibrahim al-Khalil yaayu Seydina Ismaïl <coughs> alayhimu salaatu wassalaam moom ba mu fa indee doomam ba ko Seydina Ibrahim bàyyee muy wër di wër ndox mu mu naan di yéeg ci Safa Marwa di dem ca la maa u Zamzam ci la ko suñu borom ballale foofale ah moo tax ñu ne li fi mu jóge Zamzam mooy bi ndox mi tëbee bari mu daldi mel ni ku ko ku ko ku ko taawu ah looloo tax ñu tudde ko loolu waaw loolu ay wax la ak yeneen yeneen yeneen yoo xam ne ñëw na ci wax maa u zamzam loolu gisoon nañ ne nag yonent ma lay saar saab waxoon ne ne ta'amu tu'min wa shifaa'u te loolu gisoon nañ ko ba ñuy gis li yoo xam ne mooy tarjama sayyidina Abu Dhar ta'amu tu'min ñamu ñam la goo xam ne day feesal biir de wa shiqa wa wa shifaawu day wéral jàngoro hmm. voilà voilà te maa u zam-zam li ma shuriba zam-zam lang ci naan rek ngay am mooy lang ci yéene loolu ngay am waaw mooy boo koy naan dangay mustaqbilal qiblati nga ñaan buur yàlla moo tax al imaamul xaafiz ibn xajar moom ba mu koy naan da doon ñaan ngir buur yàlla moom da doon mébét mel ni <laughs> ah, gis nga xoolal rek <laughs> yàlla may na ko lépp imaamul zahabi <laughs> waaw waaw te boroom xam-xam yi dañ naan ñun jarab naa ñun daal dinañ koy tester affaire boobu gis ne lañ ci ñaan lañu la ñuy buur yàlla di jox waaw loolu nag da koy ñaan ànd ak wa anta mutayaqinun mu nga am assurance que ne buur yàlla da lay defal li ngay naan mais boo naan ah bon qu'on xam nga gars yi waaye sa sax dara dina ko doo ko am gëmoo ñaan looy ñaan kon ah. Ah, léegi nag kon loolu la. yonent mi alayhi salaatu salaam wax ñu daldi koy jox mu daldi naan ci ndoxu zamzam mi waaw kon gaa yi euh, loolu léegi nee nañ am nañu ne naanaale la ci nabis bi ndax dañ koo indil Seydina baas bi yonent bi aleyhi salaatu salaam rombe fekk ci kaw gëléem bii la parce que tawaaf bii tawaaf bi mu def nii tawaaf bii dafa waroon dafa waroon ci gëléemam mooy yonent ba tawaaf bii lañ la waxoon ne gëléem la ko defe voilà kanta tawaaf bële nga xamante ne moom la njëkkoon a def boobu ci tànkam la woon ba nit ña bare la yéeg comme ni nga xam ne noonu lañu ko gisee waaw comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu muslim solo woon ci seydinaa jaabir mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne ne seydinaa jaabir nee na taafa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil bayti fi hajjatil wadaa'i ala raahilatihi yastalimu rukna bi mihjanihi li annahu yaraahu nnaas li an yaraahu nnaas voilà seydina jaabir ibn abdillah seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram ibn haram ibn abbas eh, radiyallahu ta'ala anhuma dane yonent mi alayhi salaatu salaam de taafa rasulullah yonent mi alayhi salaatu wër na bil bayti ci néeg bi waaw ci néeg bi ah, fii xajjatul wadaa ci xajjatul wadaa ala raaxilati mu ne woon ci kaw war waayam yastalimu rukna muy nuyu al ar rukna muy ar-ruknul aswad fi xajarul aswad nekk bi mexjani di ko nuyu ak li nga xam ne li nga xam ne mooy bi mexjani ak yat wi mu yoroon li anna naasa ndax nit ñi dañ ko li an yaraa nit ñi gis ko te dañ doon yuqamte ko ngir gis ko waaye tamit ngir ñu laaj ko ndax fa inna naasa rashu nit ñi dañ ko koo wëroon ko noonu la nekk ci saxiixay ni ci xadiisu mawlaana ibnu abbaas mu ne taafa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa'i ala ba'irin yastalimu rukna bi mihjan waaw yii nañ ko bi ñu doon di xool masalaam e, tawaaful qudum yeneen tamale saabsaab à pied ou à monture voilà waxoon nañ la bi mu yéeg mooy ak bi soit bii nii ak bi ci teguwaat ak wadaa ñaar yooyu minimum benn ci ñaar yooyu te mooy bii. te dañuy gis ne tamit même bu beneen bi dafa waroon mais bu njëkk bi moom tànk la ko defoon comme ni ñu ko gisa woon ci saxiixu imaam muslim ci xadiisu seydinaa jaabir bi ñu jeexal nii kon mawlaana na abbaas waxoon nañu lool mu ne yassalimu ala ba'ir kon ci kaw war waayam la waroon doon def tawaaf bi waaw léegi